asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbooloo mu tedd mi ñoo ngi leen di jéggalu ci yëkkati bi ngeen yëkkati li tax ñu yëkkati leen nag lu nu bopp la muy sunu njëriñ fii ak muy lu jar jóg di loo xam ne ki tëral chéréa wax na ne boo duggee jëm tànk boo jéggi bi ngay demal bi ngay jëm yëpp jeex na waxit ne di dox ba mu rakk mu di lu ñuy fàttali ak di ñu xamal suñu diggante suñu borom suñu turaayu bàmmeel suñu taxawaayu gis penc ba ñu ko jógee kër gën a jëm yàlla na gën gënal mu di xam lu diine yàlla ji yoon bu mag bi ñu wax képp ko xam ne ak képp ku ci woote jëme ca ak képp ku wuy ji dala yàlla dencal ëllëg di loo xam ne doo ko rëcc te boo ko gisee yow sa bopp da nga xamal sa bopp ne lépp loo mësoon jiyee ko jëm te lu dul lii jiyee ko gën yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne atbi'i sayyi'ata alxasanata tamxuha kon mooy am nañ ci ay wax yu bari gannaaw dafa nekk ci àdduna di am ay soxla di ko dox di am ay diggaale di ko dox di am ay war-war bis di ko gaar muy tarat di wér te jamono boobu bu xamoon la xew dafa koy def ci diggam boroom ci jaamu ko ak wut ngërëmam gannaaw loolu lépp mënu ko te mënul di jubal waxtu wu nekk bu ñu ne wa atbi sayyi'ata alxasanata tamkuha boo juumee ba def lu dul na nga fexe ba def lu baax loola far ko ndax jëf ju baax ak wax ju baax ak melaw bu baax daf mel ne saabu saabu ci gàtt ak ndox ak fete dañ rekk fa sës kon nekk gi nekk koy dénd bi jiwee suñuy soxlay bopp ba mu faj ko te geesul ñu dara ci lu jëm ci ëllëg fàttaliku ñu borom bi nañ ko war a ko war na léeg-léeg ñu dellu si jamono bu yàqoo nit bi xam ne ñëpp pëngiwal def ñu jëm ci mbiri àdduna ñi ci bànneex ñii ci li ñu am denc ko ñii ci ko ñii ci yeneen ak yeneen bokk na ci ñi gën a ñor ñoo yàlla gën a yee ñi yàlla yéene jàmm ëllëg ñu wëlbatiku jëm ci luy defar ëllëg sallallahu alayhi wa sallam mu ko wax saaba yi ni leen daan del toog ba àgg si jamono boo xam ne lii ngeen di jëf buñ ko séddale woon fukki xaaj ku jëf benn ba rek danga mucc ku ñee leen di mucc ñooñu ku jëf benn ba rek danga mucc loolu yàqu jar ko ko waral mooy fii ñu toll jëm ca kanam fii ñu toll itam jëm ca kanam ñu toll ci melaw woo xam ne mboolem boroom xam-xam yi ak borom yëpp yëpp yi ak borom gis-gis yi am nañu tiit mu rëy am nañu jaaxle ak njàqare ci fan la adduna bi jëm muy lépp loo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ko ak gaa ñu baax ñi ko fa wuutu ñi ko yëgul gisuñu ko xamuñu ko te jàngoon koy loolu la bu ñu ko settantalee danañ ci am loolu moo tax ñun jullit ñi ñu war a boole suñu bopp mu di benn ndax dañoo bokk lu ñu bëgg ak lu ñuy wut te loolu ñuy wut am ko rek añuy jëriñ ñàkk ko rek moo ñuy lor te yadullahi ma al jamaa sallallahu alayhi wa sallam ko wax loxo yàlla maanaam yërmande yàlla ak ndimbalam mbooloo mu ne julli bi sax gàtt bi sa liggéeyu lay faral a jàpp waaye du faral di dugg ci coot galga ànd ak sàmm kon nag bu ñu nekkul ci lu jub ñëpp boole seen bopp ndax bokk bànneex li leen neex di leen ba loola boole leen ñun jullit ñu am lu gën loola gën koo sax gën koy wéy te boole wu suñ bopp day mel ni ñu wax du dëgg ci ñun ndax ñoo xamee ne sàmm àll bi gën na lëndëm gën a sori te lii ak bukki yi gën a bari sàmm bi war na gën a farlu te jëmm ji nekk sàmm nga te ëllëg daañu la laaj la mbooloo daañu ko laaj ëllëg mbooloo ñu nan nga defoon ak ñoom ki waa këram daañu ko laaj waa këram nan nga defoon ak ñoom ëllëg lépp lu te nit def mu ne daañu ko ca laaj moom itam ndax daf koo seetaanoon wala jaarloo na ko yoon ko war a jaarale wala jaarale ko te kuy woon kenn itam sa cër yi juróom-ñaari ndénkaan lay di la dénk yoo xam ne benn ndénkaan bi ci nekk am na bunt bu mu jàkkaar lool ca safara cër boo ci mayee bunt ba mu jàkkaar lool ca safara bunt la qadara la wala sama loolu dafa war di ñu yee fu mu toll di ñu tiitloo fu mu toll di ñu jàppale mu toll waaye nit ñi lu yonent bi waxoon sallallahu alayhi wasallam rek ci nekk lu adduna gën a jeex alaxira bi gën a jege saa bi gën a jublu nit ñi gën a bëgg adduna gën a woon yàlla gannaaw gën a sopp li leen di lor gën a topp seytaane musiba mag loolu le war a tiital képp ko am xel ak képp koo xam ne sa ëllëg itteel na la ki nga xam ne nag amul xalaat ci ëllëgëm bu toog mukk di settantal ëllëgëm ndax jëriñu ko waxam ci yaramam ndax duggam ci bàmmeel ak sax gëm fay sax xam ne yàlla rek xam na mu toll ci yàggaay fàttali mukk taxawaay ba bis ba ñuy seet jëfam yépp yu nëbb woon ak yi feeñ yépp ñu lañal ko bis ba téeréen bi wadd ci ndey jooram wala ci gannaawam mu for ko xam nga la sa nekkoon lépp moom lañ koy laaj te daf koy lijjanti noonu kooku bu yemal xiyaamee bu ñu dekkee day gumba maanaam sama borom qaala rabbi lima hashartani ya ama waqad kuntu basiran lu tax nga far nga man ma gumba te dama daan gis ne ko kadalika atatka ayatina fanasitaha wa kadalika al yawma tunsa wa kadalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wala rabb la tasbu kooku nga xam ne dafa toppoon bànneexam amul geestu ci ëllëgam ak li ko yàlla digal ñu ko tere yépp mosu ci am soxla bu keroogee bañ fang ko muy aji gumba ba mu laaj borom bi azza wa jalla tax nga fang ma ma gumba mel nii te mel mu ne woon bu ne ko waa sama jub mooy na yoonu xéewal mooy na yoonu njëggal mooy na yoonu jàmm wan na loolu lépp jur seeni safaan moom la ko suñu borom tontu wa kazalika ni'mal insan وكذلك نجزي من أشرك ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم ساعة بغتة من غاشية قل هذه سبيلي أدعو إلا على بس نعم وتبعني وسبحان الله suñu borom nee na aka bari ay kawteef yu ma teg ci kaw foofu aka bari ay kéemaan yu ma fi def mu mën leen a yeer mën leen a jàjj mën leen a delloosi ngeen di ko romb rek wan ko gannaaw amu leen ci benn am dara lu gën a yéene lenn loo gis ci adduna bu fekkoon ne du woon aada miin bi ko miin a gis am ko ñii di la ko misaal rek dana naan sax ci sa xel loolu waru la mën a am ndox nga seet safara bu ñu ne ku mësul woon gis safara xamuloo luy safara ñu ne la am na loo xam ne bu ci faroo yéen tuuti nii rek toll ne weex mën naa lekk dëkk bi bépp rey li fi nekkoon lu fi nekkoon mu yàq ko te waxtu woo xamee ne lëndëm na bu gisatoo dara bu fa nekkee rek dangay ngay jànn lépp ndax leeraay te loolee waxtu woo xam ne amatul lu mu lekk day daal di dee fi saati danaan loolu koy mënu la ne loolu man man deme te safaraa ndox itam bu ñu ko seetee tàyyi nañ ca jaaraat waaye dara gën a koo yéeme mën nañ cee waxtaan ci ndox rek ak ci safara rek waxtaan yu bare bare bare tamit ay kéemaan yàlla yooyu yëpp suñu borom def ko ngir nit di jàjj di fàttaliku di xellu di xalaat nit ci tagg alladina yadkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batila subhanaka faqina azab an-nar gaa ñi nga xam ne ñooñu yàlla tànnal yoonu jub sóobu leen te te nam ma ci ñoom yiw nam ma ci ñoom mucc ëllëg dañuy fàttaliku yàlla di ko tudd ci seen làmmiñ ak di ko xalaat ci seen xol wala ñu di ko xalaat ci seen xol rek ak di ko tudd ci ñu di ko xalaat ak di ko fàttaliku ñu nekkee way taxaw bu ñu taxawee waxtu ñu toogee waxtu ñu tëddee fu ñu toll ñu ngi seetantal kéemaan suñu borom yi ñu def ci kaw suuf mu war ñoo yee war ñoo fàttali war ñoo jajj xam ne suñu boroom loolu lépp ba ci sant leen bi gën a tuuti amul ci lu mu bind lu mu ci bind ci neen lu ci nekk rek bu ko borom xam-xam wala borom xel seetee seetantal ko dana si def kéemaan yàlla yoo xam ne dana doy ak waar loolu tax nit bu yar moo jiitu jàng ndax yar di fële maa ngi bari wax. wa fi Ihya Ulumuddin bi Imaam Ghazali radiyallahu anhu nee na liir bi waxtu wu juddoo daanaka fa la yàq tàmbalee ndax yar am na ci wet goo xam ne néegul xel du néeg ba xel ñëw mu ne bu koy nàmpal sopp nañu ñu bañ koo jox jigéen joo xam ne amul lu ragal yàlla wala lu mu jot lekk lu laa lu lu lu dagan lu dagan ndax meen moomu nga xam ne dafay juddoo ci lu xaraam barke nekku ci kon mu tàmbalee fat basiira ki soog a juddu ci waxtu muy naan di dem na ñu ne yàq itam fi xel tàmbalee nga xam boo ko waxee moo dégg rek ba tey am na ci wet yi benn wet boo xam ne foofu la tàmbalee Abdullah ibn Abbas xale bu tuuti ko xam ne xaajagul li mat dal jàng ay ñaari at ak genn wàll di lekk léeg-léeg mu tàllal loxoom gis lu mu bëgg ci kanamu keneen wala ci digg ndab la mu coppati ci lekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam téye loxoom teg ko ci kanam ne ko kul mimmaa yaliika wax woowu amagul sax ñetti at mat kon yar teel naa war yooyu nag xeeti yar foofu doomu aadama di toll ci tolluwaay yi nit loolu muy génn jamono day dem ba di yar boppam balay àgg ci di yar boppam benn jaaxle koy indi wala mu ñàkk a gisati kenn ku ko tane te wax tu gisul sax ku ko tane bu tane woon ñëpp itam war na yaru ci nit ñi ndax isbaat moom xiila lahum man addaba ay man bihi iqtadayt xata xajdabat fa qaala kuntu dahra anzuru ila jahli alladi dalaaluhu qad injala suma akun an zajtinaabi am na ci gaa yàlla yi boo xam ne bi ñu seetee jubam bi ba mu doy waar ñu ne ko yow ku la yar mu ne man de dama daan seet rek lu ma gis nit def ko rek te muy lu ñaaw rek ma fexe ba du ma def loolu mukk fas ko yéene wattandi ko noonu daal laa topp ba mel nii ma mel fa qaala kuntu dahra anzuru ila jahli alladi dalaaluhu qadim jala suma akunu ahmada istinaadi loolu moo tax ñu ne képp koo xam ne kii yarwul ci kanamu sëriñ bu mat sëriñ bu xam te xàmmee te di ko laabiire di ko jubbanti rek seytaane mooy doon sëriñam lu tax mooy ci mbedd yi lay jaar nit ñi muy dajeel façon nit wu nekk la seeni xalaat ak seeni xel rek lay gis moom lay dégg ci lay liggéey ndax li tubaab yi wax milieu maanaam béréb lu am solo la ci nit nit ki bu fekkente ne fi muy dem fépp fi mu juddoo fi mu yaroo nit ñi fi nekk ñëpp nit ñu jub lañu lu jub la ñuy def di ko wax day dal di roy ci ñoom te du ko yëg ndax jikko day sàccante naka noonu wax koo xam ne bàyyi nañ ko kenn du ko ci bënd kenn du ko ne lii baax na wala lii bon na defal lii bàyyi lii bis ko ko wax du yar boppam du ko yar mbedd mee ko yar ku ko yar seytaane ko yar ku ko yar bànneex ba ko yar ku ko yar lii wëndeel muy daje ñoom mu di ay touriste ay ay xale yu yàqu ay ndaje yu bon ay disque ay film yooyu rek a koy yar fu mu ko jëme maa rabi teel texe bi loolu moo tax nit fu mu toll ni ma fexe bu yeggu rek ni ni nga xam ne yaram noonu la aajowoo lu koy dundal te mooy lekk ak naan roo noonu la aajowoo koy dundal te mooy alquran ak maanay alquran ñu di ko ko wax mu di ko dégg di ko xalaat ci xelam di ko jéem a melowoo bu yàggee day daal di nekk aw melow woo xam ne duutu ci mën a génn loolu rek moo koy jàppandilal yoonu baax ñu ne la na man alima cheikhan mursida cheikhuhu cheytaan fi qasada képp ku ñàkk ku lay jubbanti cheytaan rek mooy sa sëriñ ki jubbanti kii mën nekk sax sa xarit boo xam ne moo la gën a jub te lu mu la xamal wax la bu gisee ci ay wax la loolu sax mooy xarit ndax bari nga xarit maanaam ak jëli aji jettiwaale mooy ki lay ci juróom yi dugal la ci juróom yii kon képp koo xam ne yaa ngi ànd ak moom te mun loo cee jëriñ ci moom ci sa diine ëllëg ci àdduna bàyyi ko lor la nit war na seet fi muy nekk ñi muy ànd ak ñi muy jaxasool ñi muy diggaaleel ñi muy roy ci ñoom ko deful tàggane na bopp wacc na bopp te wacc nga sa bopp mooy bañ nga sa bopp ndax xëy na kenn bañul sa bopp waaye bëgg gu mel ne bañ bëgg goo xam ne day indi lor ñi nga xam ne bañ day indi lor mooy bëgg googu ñu tuddee beneen mooy ki nga xam ne ëllëg ko suñu borom fangee day dundoo yi say topp ci ngumb ga mënees la ko wax ñu ñaaw ñu bari ñu bon bokk ci yi ma wax ne war na noo boole ba mu ne benn dajaloo ngir jëmm yàlla rek azza wa ngir suñu diine rek bëgg a suñu njaboot jub suñuy xarit jub suñuy mbokk jub ñu war a def dara ndax lépp lu ne ci àdduna rek day jaay ñaq koy jënd ni nga xamee ne lii bànneex bëgg sax dañ koy jaay dañ ko jënd rawatina li nga xam ne moo lay jëriñ ëllëg démb rek maa ngi wax ne dañu naan suñu borom noppi na waaye ci wet suñu borom noppiwul ndax àdduna bu ñu ko sàkkee amul dara luñ ci sotal mu jeex ba doomu aadama amu ca wàll ci liggéey ak ci sonne wërsëg bi mu la wërsëgalee sax bindal la ko da ngay ñaq jot ci lépp lu lu bëgg mu sotti wala mu am wala lu bëgg dara loo xam ne dañ koy romb naan jiwa ko fi def faw nga ñaq la budda nga sonn ndax asbaab yooyu sabab yooyu suñu borom moo ko indi ci àdduna mu di bunti jëfam yi da ngay jaar ci bunt bi mu àggale la teer bunt bi ubbiku la mu jëm ci moom mu wan la loola ko deful doo am na nga bëgg te ñàkk nga teggin yàlla te ñàkkee teggin yàlla ak prèm nga fa loolu la di ko wax loolu tax ñu bëgg gannaaw cant bi ñu sant ci ñun yàlla defale ñu bokk ci Louga gi waa Louga yàlla defal leen xam ne li xamuñu ko sax te ñu war a góorgóorlu lool ñëpp war a góorgóorlu waaye kenn taxu leen te mooy sàkkal leen boo xam ne lii njëriñal ëllëg la yombalal leen ko indi ko ba ci seeni buntu néeg mu tegal leen fi xam ne lu ci keneen waroon a sonne genn walla buñ ko ci sonne rek bokk na ci bërëb yi ñu nekk te di daara yi ñuy jànge ca Ndakaaru naa fa nekk sax at mu nekk dañ daan def bu ñu defee seen examen yooyu ngir ñi at ñu war fay jànge jël leen na wax ne waa Louga ci ëpple waaye dañ cee am loo xam ne duñ ko mën a nattee ñu ci des ndax bu ñu seetee ne Louga benn dëkk la genn wàll bi yëpp ci Louga bi la jógee ndax ko genn wàll ba ca des yëpp Sénégal yëpp séddoo ko loolu yàlla defal leen ko te njàngum kese am na solo amul solo waaye njàng day ànd ak ab yar ak yeete yar boobu mooy li am solo ak yeete bi mooy jox nit ki aw melo mooy tax xale bi am yaru lislaam ba ëllëg si biir bu fi waajuram jógee foo mu nekk ci bàmmeelam nga xam ne jëfam yépp dog na dara du ko fekk si foofa dara du fa doy xale bi di ko ñaanal ñaanal bi mu koy ñaanal di njëriñ loo xam ne moo ko gënal bu si woon ci àddina ndeyam ak bàyyam ak alalam ak kon yaru lislaam am sa doom yare ko yaru maanaam bénéfice la ci yow di bénéfice itam ci xale bi nga yarante islam kon nag buñ la ko jàppandilee lalal la yoon wi ubbil la bunt ba li ci des mooy nga góorgóorlu fi mu ne seen Cheikh Mbaye bi nga xam ne moo sosoon école bi nekk fi di jàngal doomu jullit ñi jàngal doomu jullit ñi lislaam di loo xam ne ab yoonam yépp mu mag ñi fi newoon mënatoo ko féetewoo Tuuba ci tëral téere yi di jàngale ak yeete la fi nekkoon ba duñ fi jóge di xamal nit ñi yàlla di xamal nit ñi lislaam di xamal nit ñi ëllëg ci ko yàlla wax ak yàlla Cheikh Ahmadou Bamba it naka jëkk bi mu tàmbalee jàngale ci at ak yu néew la am di jàngale di jàngale di jàngale ba mu dem ba jamono ak soppiku jamono ci moom mayati ko mu lal der di jàngale mu wéyee weneen xeetu jàngale mooy di bind ay téere samp tam ay daara ñu ñu di fa jàngale waxtu woo xam ne nii digganteem ak nit ñi lu mu gàtt gàtt mu delloo si leen ci yàlla ñaax leen tiital leen xupp leen xemmem loo leen itam jëf ju rafet loolu la moo war diine ba faw bépp jàmm fi nekk sant nañ la ko kon mu ne leen béréb bii bokk na ci béréb yi ñu tànn ndax dañu wax ne ngëneel ñaari xeet ngëneel am lu ñuy wax fadl fadl ixtisaasiyun ak fadlum kasbiyun ngëneel loo xam ne dañ koy fàggu ak ngëneel loo xam ne jagleel yàlla la ngëneel lu ñuy fàggu lu leer la loolu nag leen ko wax ku dulub yonent boo amee ngëneelal jagle am nga ngëneelal fàggu ba tey yonent yi sax seen bopp am na nañu ngëneelal fàggu ndax leen yàlla yónni woon bi ñu ko daataan mottali li ñu daj mburu mi du ko daj ci gaal bi lu nekk def nañ leen ko ñu ci bari rey nañ leen su ngeen lu ñu def yonent yàlla Zakariya alayhi salaam dañ ko xar ñaar ñaari xarit lañ ko def yonent yàlla yaxya alayhi salaam dañoo dagg boppam noox dañ ko daan dóori bët ba mu xëm ñu defe ne dee na wax ko sànni bu jant sooyee ba ngelaw li seen ëpp ko ñu waxoon démb rek mu ne ko jët jógati dellu ci lañ ko santoon kon li may faral di wax ne nee ñu dama xam lépp lu la waay gañee dañ koy def fii yaa ngi jàlloog moom moo di ba tey dem si li ma waxoon ne adduna yàlla di fi dara mu sotti lépp daf ko aj ci ay sabab aj ko ci sabab lu doomu aadama lu ci gën a bari kon doomu aadama war naa sabab lu tëwru la nopp lu bu seetal ëllëg ak la koy nëb ëllëg ak fa mu jëm ëllëg ak na mu mel ak na mu demee ak la cay mujj du nopp lu mukk ci dundal kon dundal bii du ci nopp lu mukk kon nag buñ ko ne waaye yow li saxaaba yi daan def bu ñu ko séddiloon fukk boo defee benn ba rek mucc loolu jëfewul ci ko yàlla def na tawfeex kon buñ la waxee ne fadlu ixtisaas yi ak fadlul kas biyun kas biyun mooy li nga sonne fadlul ixtisaas yi mooy li nga xam ne jiitu na su jubb suñu borom ko bindoon tax ko ci sa jël muy sa li ñuy wax destiné xam nga ne béréb du fàggu pour béréb bu amee nga neen nga neen ixtisaas yi la béréb yi ñuy jàng alquran béréb yi ñuy jullee mu ay ay jàkka kaaba gi ak yeneen jàkk yépp ak béréb yépp yu ñuy jaamoo yàlla ak béréb yépp koo xam ne daañu fa toog di fàttali yàlla ak yonante bi ak li ñu digleen li ñu tere ci béréb yi ñu tànn yooyu la bokk naka noonu ci bés yi itam ak weer yi ak at yi ci nekk am na yu ci seen kaw morom am ngëneel guddi ajjuma ak bisu weer yi weeru koor juddu guddi juddu yonante bi sallallahu ko fadlu ixtisaas ngëneelal jagle la suñu borom fat ak gëneelam seet fa ko neex muy bërët muy jamono muy nit mu jàngeel ko ko loolu bokkul la lu ñuy fàggu waaye bu mu fa jógee ma ne balaa balaa daray sotti fàggu am ndax euh, ngëneel yooyu ñuy def ci jamono yooyu ak bërëb yooyu yëpp itam nit ki bu fa demee ngir mu mën faa jëriñ xaw mu mu sabab lu xaw mu jëf lu ko fa war a jëriñ buñ nga naan boo jullee ci euh, masjidul xaram mooy jàkkay màkka am nga nangami ngëneeli ci jullit feneen foo julli boo jullee ci masjid rasul jàkkay yonent bi alayhi salaatu wasalaam am nga nangami ngëneel ngëneel ci maanaam ku julli juróom-ñaari téeméeri julli ci beneen béréb wala ñu ne la guddi aljuma boo ci defee benn salaatu ala nabi wala bë bëccëgu aljuma nga def benn salaatu ala nabi yonent ci boppam moo koy dégg ci noppam malaayika ko ko jottali nga xam ne beneen bis bu dul aljuma bu dul guddi aljuma du bëccëgu aljuma malaakaa toog si boppam bu nit jullee ci moom mu ne ko diw julli na ci yow mu dal di julli ci bu kooka jullee ci moom benn yoon mu julli ci moom fukki yoon suñu borom julli ci moom bu jullee ci moom fukki yoon suñu borom julli ci téeméer yoon suñu borom julli ci yow téeméer yoon sa yaram aram sa faral loolu lépp bu fekkee ne am na nit ki mën na teew bisu ajjuma wala guddi ajjuma wala mu teew laylatul qadar xam ne ci laylatul qadar mu toog ca masjidul haram wala masjidu rasul sallallahu alayhi wasallam nga ne muy ci béréb yi gën a tedd ci bërëb yi bu deful dara du am dara kon ba tey kon li ma wax ne fàggu ci la suñu borom indiwul adduna indiwu fi dara mu sotti faw sa sédd na ci doomu aadama ci ay jëfam ak i meloom ay cër yoo xam ne feeg mëtalul cër yooyu rek la mu bëgg du ko ci am lu bëgg béréb bii gannaaw suñu borom def ne ñu tàmbali moom àgg fii yàlla indi ñu Louga ñu jógee foofu mu nekkoon dikk fekk fi ay nit ñu baax ñu am itte ñu bëgg lu baax te di ko mu jaral leen itam sonn waxtaan sottantey kàddu dajale ay xalaat ba gis ne bërëb bii dañ koo war a yokk sax ba mu àgg foo xam ne njariñ li dana weesu dëkk bi te lépp muy ngëneelal waa Louga moo di ñu boole suñu bopp ñëpp ngir jëmmi suñu borom rek rabbul izzati azza wa jalla bu ndajalee suñu bopp njàng mi fii ñu boole ci yar bu mat sëkk sëkk sëkk boole ci ak yeete ku fi jóge yàqu-yàqu jamono yi luñ bari bari bari foo mën a dem danga nga xam xàmmee li yoon wi ak li am njëriñ ak li ko amul kenn dootu la mën a nax dañu wax ne sax sëriñ ñett la cheikhul murabbi cheikhu taalim cheikhul muraqil kenn ci am na ñetti cheikh ñu ngi ci xekma xekma cheikh Ahmad Bamba sëriñ bi nga xam ne sëriñu jàngalekat la sart nañ ci moom ñetti chart mooy na am xam-xam bu wér bu tegu ci al alquran ak hadis gannaaw loolu na am lamiñ wu leer ak wax ju wér yoo xam ne lim la wax doo ko jaawale doo ko jaxase day leer sa xel ñetteel bi mu am maandu bu àggee ci lu mu xamul ne man de lii xaw ma ko bu xamee keneen ku ko xam mën na laaj ko diw diw dana ko xam walla nan ko ànd laaj ko wala nan ko bind bu së sëriñu njàngale wéyee sëriñu tërbiya mooy yar yar ci baatin ak ci zahir moo tax ñuy wax charte nañ ci moom ñetti charte charte bu njëkk bi mooy na am xam-xam bu tegu ci alquran ak hadis te amul dégg xam jamono ñaareel bi na xam ne yàqu-yàqu yi jamono lu koy indi ak fu muy jóge ak la koy saafara kon day jàng jamonoom ba mokkal ko la waa jamonoom di jàng mu jàng ko ba mokkal ko xam ko xam la cay yàqu-yàqu ak la cay juddoo xam itam li ñuy wax ilmul hayati maanaam jeexital yi nga xam ne biddiw yi dana ko di jeexiital ci suuf ak kaw suuf ak ñu nekk ci kaw suuf nga xam ne yii day am jamono yoo xam ne nangam mooy not ci xoli nit ñi am jamono yoo xam ne daf jamono daf leen di révolteloo ñu wëlbati ku nekk contre sa kilifa sa bopp ak sa xalaatu bopp di jëfe ni am jamono yooyu nit ñi dañuy mel ne ñuy yaru am jamono yoo xam ne xew-xewi jamono day bari ci ay lakk ci suux accident bi mu xam ci loo xam ne dana tax mu xam lu nekk bu ñëwee lu ko war a mën a dindi ak lan la mën a wax ak nit ñi ak fu mu war a jaarale ngir ñu amul mucc ci seen baatin ci xew-xew yooyu <coughs> ñetteel charte cheikhul murabbi boobu moo dina nekk nit koo xam ne day sax sax yàlla ba nga xam ne foo ko gisee sa xel dem ci yàlla ak gisam rek daf lay jàjje ndax nit ki bu fekkee ne dafa jàng xam li nekk diggante asamaan ak suuf lépp te jëfewu ca dara aw melam weddi la ma mel bu la da jàngalee itam da nga xam ne lii xam-xam la da ko jéem a xamee ne moom waaye bu tax nga sopp dara boo gisee jamono ji ñu nekk boo demee Amérique wala nga dem Union soviétique wala réew yi gën a développé ci adduna boo fa demee borom xam-xam yi ñu tuddee ay professeur lu ñu gën a bari lu gendarme yi gën a bari gën a xam yoon yi ñuy jaar ba jàpp yàqkat yi lu police bi gën lu moraliste yi gën a bind gën a xalaat gën a jéem a yeete tribunal gën a bari gën a bari ay dossier brigand yi sàcc yi ak yàq yi gën a ñor gën a xam nañuy fexe ba mucc ci pexe yooyu ak xam-xam yu bees yooyu ñuy détecté euh, defkat yu dëng yi kon seen xam-xam boobu jëriñu leen dara taxul ñu mën a yàlla mu mel ne capitaine bu nekk ci gaal dem ba pexem jeex mu réer mu tëdd nelaw wala mu gedd soo bu ca géej géej kon li ñuy wax démission maanaam Amérique ci nañ seen ngemb ci mbirum yàq loolu lépp li ko war a mën naan daañu ko waxtaane dem na ba jëmmi jamono ñu ne italiens yi daal ñoo desee yàq nañ seet lan mooy sër bi mooy secret li tax ñu mën a yàq ñu dem ba Italie tanewul ñu ci des ñu seet ne criminels yi maanaam defkati yu bon yi mu moo ne seen bopp dem nañ ba ñoom sax ñu am solidarité maanaam ñu ndaje seen bopp di yëgoo xam fu ñuy jaar appareil bu bees bu mu doon ñoom seen bopp ñu am ko amee arme am ñu leen nekkal tribunal am ñu leen nekkal police am ñu leen nekkal fu dem ba lu ñuy wax le crime organisé ñu xal ko la syndicat du crime donc ñëw maanaam la toxicomanie sàngara yàgg na fi wure lépp loo xam ne xelum doomu aadama dafa nàcc ba indi ko ci loo xam ne day liggéeyal bànneexam ak day yàq mujj am ñu ne nekkal fu ne dem ba lu ñuy wax le crime organisé ñu alcool yi la syndicat du crime donc ñëw maanaam la toxicomanie sàngara yàgg na fi wure ak lépp loo xam ne xelum doomu aadama dafa nàcc ba indi ko ci loo xam ne day liggéeyal bànnee xam ak day yàq mujtama bi maanaam société bi rek àggale leen fa ñu dem ba li ma waxoon ne jaaxle ci kaw sabab bi tàmbalee ci keroog ba suñu borom azza wa jalla bindee adama te wax leen na sàkk ku ma wut koo xam ne mooy xalifatullahi ma teg ko ci kaw suuf si malaayika yi fekke woon nañu xew-xew yu bari yoo xewoon lu jiitu adama dégg ngeen ñuy nett yi ay malaayika yoo xam ne dañoo newoon ci kaw suuf di àtte nit ñi ba dem ba maanaam tabi ab doomu aadama ci boppam ñu am ci sikki sàkka ba defe ne lu ñu rëbb la ba am ci lu mel xaw a deme nekka diingat ci mbirum sama borom te génn ci xissa ci xusaas yi di nettali aaroot ak maaroot di wax ne ñu ak lañu ndax ba ñu xeebee doomu aadama suñu borom daf leen a wàcce nii li yàlla toggale ci biir doomu aadama muy am bànneex am xel war na leen ne gënu leen nit ñi dafa fekk ne ci sama xam-xam ak sama nameel dama xam lu ngeen xamul ma am lu ma def te xamu leen lu tax foofa la nekk diggante ba ma teg doomu aadama loolu du lu laaj firi ko ak leeral ko laaj jamono bu yàgg tax du ca dugg waaye ni mu gën a gàttee dem nañ ba wane ci nature doomu aadama ni ko yàlla bindee ba tax loolu yi am ci ñu alaka leen noonu loolu bi lu leer buñ tegee loolu fee suñu borom bi muy wax ne malaayka yi damay sàkk xalifa te ko ci kaw ñu xam ne doomu aadama lay doon ñu ne nun malaayka nun ñi nga xam ne duñu mooy mukk yàlla duñu lekk duñu naan duñu génne sobe def ko ci kaw suuf duñu ci reyante duñu ci mooy duñu def dara ñoo gën a sell ñu nga fi war a teg suñu borom di xamal ne xam na lu mu xamul mu sàkk aadama xamal ko bépp jumtuwaay bu nit war a jëfandikoo ci kaw suuf ne leen waaw yii yan la lu mu doon ak lu ñu koy jëfandikoo ak lu muy jëriñ malaaka yi xamuñ ci dara ndax du seen mbir ñoom sàbbaal yàlla ak sellal ko rek ak tudd ko mooy seen lekk ak seen naan kon ñoom luy seen yoon ci kadir luy seen yoon ci ci waar luy seen yoon ci aset luy seen yoon ci ndox luy seen yoon ci gulub luy seen yoon ci bay luy seen yoon ci sawta wala siniñ luy seen yoon ci oto luy seen yoon ci gëleem ak yooyu yëpp xamuñu ko biñ ko xamul aadama woon leen ne ci ndigalal suñu borom kon ki moom suuf si yooyu moo di jumtuwaayam ku fi mën a dëkk tey jëfandikoo yooyu di génne secret yàlla yi ci kaw suuf di màgg boole xam-xam akub yar ba mat gën a ba mate ne malaayika yi wala gën a mat ñen yenn malaayika yi kooka mooy lii moo di yoonam yéen ñi nga xam ne seen yoon newul ci lii seen yoon newul ci suuf suuf kon taxu leen ñu bind ko yeewu leen seetaat leen seen xel ñu dellu seen borom nag xam ne erreur la ñu def ñoom asamaan la ñu bind pour ñoom waaye suuf si doomu aadama tax bis boobu la xam-xam judd bis boobu la yar judd xam-xam ak yar nag war di ànd te bu ñu rawante mukk bu ñu rawantee rek rëq rëq am rawante ñu rawante nag ci genn jamono xam-xamu zahir ñu topp ko ba mu ëpp ab yar ñu wacc ko mu féete gannaaw loola waral yàqu-yàqu yi nga xam ne mënuñu koo réparé mukk bu nekk ñu jàpp ne adduna dañ tukki xam ngeen ne ñuy wax les savants atomiques atomistes to bind inventé woon naa koy wax montre boo xam ne dañ ko tuddee saa su taxaw maanaam l'horloge de la fin boobu ñu di ko réglé bépp boo xamee ne lu mën a tukkal adduna ci seen gànnaay yu kéemaane yi ñuy sos di ko liggéey lu mën a tukkal àdduna xew na ñu avancé montre bi ba mu gën a jege minuit minuit nag mooy tukkital na li mooy saa taxaw waxtu woo xamee ne ay juboo ak yi woote jëme ci désarmé ak jëm ci lu mën a musal bindee fi am na ñu dellu retardé delloo si aiguille montre ba mu dellu gannaaw nga xam ne diggante 1948 ak léegi réglé nañ ko fi juróom-ñetti yoon moo di loo xam ne dañ koo xelale ñoom ñi nga xam ne dañoo xam kattanu atom ak yàq gi mën a jug waaye buñ seetee itam économistes yi ñoom it fa ñu séenoo tukki adduna moo di ñu dem ba nit ñi bari bari goo xam ne suuf si dootu leen mën a dundal li suuf si meññal dootu leen mën a dundal ñu gis ne borom ilmu nu jëm itam dem nañ ba gis prévoir ne ay biddiw daañu daje fenko bu keroogee ci la saa di euh, tukkee kenn ku ci nekk boroom xam-xam yépp ba savant yi jeex kenn ku ci nekk ci wet gën nga féete ca nga séenoo ne nangam mën na tukkal adduna ci loolu lay doxe nga gis ñi nga xam ne itam dañoo xam géologie xam astrologie astronomie ñu dem ba ne suuf si dana dem ba àgg ci jamono boo xam ne day sedd seddaay boo xam ne nit maanaam ak dund dootu maa am ci kawam loolu mooy tukkal adduna waaye bu ñu seetee ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne woon bu keroogee ñaari nit daañu tàllal malaan di ko naatar bëgg koo jaayante duñ ko sax lem saa taxaw nit day tabax mbalkaam ba di ko raax raax ba du àgg maanaam kon laa tatikum illa baqtatan saa day bett rek kon ñoom lu yàgg-yàgg fa xam-xamu doomu aadama nekk rek la ñu taxaw foofu la ñuy waxee foofa la seen gis-gis yam waaye su borom tabaraka wa taala moo xam lay xew ak nan lay dikkee ak kañ laa tatikum la du lool ndax yonente bi nga xamee ne Seydina Jibril ko laaj liimaan ak l'islam ak l'ihsan fekk na booba Jibril dafa ñëw ngir bëgg a jàngal nit ñi teew ndax ñu déglu li muy tontoo bi àggee ci di ko laaj kañ la saa di taxaw dafa ne ko ki ko laaj tane ki ki mu ko laaj tane bu ko ci maanaam yàlla rek ko jagoo moo xam kañ la saa di taxaw mu dellu ci ne xam-xam ak bu yar dañoo war di ànd ba faw waxtu wu ñu loomaatee rek rëq-rëq am loolu moo tax ñu dellu si ci na insha allah ñu bëgg ñi ñuy jàngal ñu di leen yee ci yàqu-yàqu jamono ak xew-xewi jamono ak na muy dikkee ak la koy waral ak ñoom nan la ñu war a def ci loolu faw ñu ñëpp ñu dimbalante yéen way juri xale yi jàng suñu borom defal na leen ba nag lu rëy rëy rëy waaye li ma waxoon rek buñ ko fàtte amul dara lu ñëw sotti ci àdduna nee ñu وحيثما يبسمل الصبي في مكتب يكتب له العلم والديه ولمن يعلم براءة من ناره فتعلموا suñu xale ko ginnaaw waxtu woo xamee ne fam nañ alluwa teg ci ku xale ne ko neel bismillah mu ne bismillahi suñ borom bindal ko ak dañ ci safara bokkatul ci waa safara bindal ko ndeyam ak baayam bindal ko ki koy jàngal dafa fekk na nag di tax dara doyul mooy kuy dund te déew lu ne mën naa ñëw leneen mën naa ñëw yeneen yu bari mën naa ñëw moo tax suñu xel bi dal mu fu mu toll di gën a war a fogal mel ne defuñu woon dara te mësuñoo def dara parce que yeneen jëf na bi nga kon ku am sa doom seet sa xel ba yóbbu ko muy gàmm du ca jëriñu waaye yow fekk na yow jëriñu la ba noppi waaye ci baax ak suñu borom azza wa jalla xaj na ci xale bi ci yee ko xamal ko luy diine xamal ko luy ludul diine muy lu mu mën a doon ci xew-xewi jamono bi ak la ko waral ak fu mu jógee moom ci boppam naa mu dem ba di di yare waaye mu am doomam jaarale ko yoon woowu yow ma njëkk a am sa doom dugal ko ca jaarale ko yoon woowu tuyaaba yooyu yëpp daf lay fekk si kon yooyu tuyaaba bokk na ci tuyaaba yi nga xam ne bu nit ki dee ba nekk ci bàmmeel jëfam yëpp dog na waaye yooyu jëf moom day yëy ñu di ko ko fay ba faw bu nu defee suñ bopp benn ñun ñii ngir wut yàlla daan soppante bu nu soppantee yàlla doo nga koy waral ndax diin ji doo nga koy waral c'était al-ghunyatu li talibi tariq al-haqq Cheikh Abdul Qadir Jilaani nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yawmal qiyaam juróom fukki junni at yooyu nga xam ne moo di yàggaayam ñaq woowu nit ñi xuuf ba ci seen i jant boobu ñu xëcc ba mu jege bopp ñi seen yur yi di xet seen tuñ yi wow seen lami yi wow nit ñu tancaloo ni nga xam ne li ñuy wax tungaar bali fett yi ñu ci roof wala rek fett ci boyatu almet ni doomu almet yi di tencaloo ci biir almet ji la nit ñi tappaloo bu keroogee kenn ku nekk sa mbir doy na la kenn du tal kenn juróom fukki junni at ci taxawaay ci melo woowu suñu borom du xool jaan ñi du leen faale ba atte leen kenn xamul foo jël fi ñu jaaxlee ba dale ko ca aadama yonent yépp ci la ñuy dem ci moom ngir bëgg a xet ngir du dara lu suñu borom nanu nangoo àtt rek kuy dem safara dem safara kuy dem àjjana dem àjjana rek te taxawaay bi metti na amul ci ñoom kenn ku ñemee ne suñu borom nango ndax kenn ku ci nekk yaa ngi fàttaliku loo mas def ci njuumte te ci yoon yàlla lañ ko defoon ndax ay yeneen si la ba ci Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xam ne mooy sëñ bi la walina wala axirina moom rek ko am fitu su jóot suñu borom suñu borom dana ko sax keroog xeeti sàbbaa yoo xam ne mu mosu koo naan du malaaka du yeneen du doomu adama du wala du leneen du jinne du nit suñu borom ne ko yëkkati sa bopp tey bisub jaamu lool laaj danaa la ko jox loolu ñaan ma may la ko mu ñaan ko mu atte jaam ni keroog ay malaayika yu jógee asamaan bu ñu wàccee ak seen melaw ak seen ragal ko ak seen dayo baax nañu demee doomu aadama yi dañuy tiit defee ne suñu borom la keroogee daal di yuuxu laaj leen ana kam ci yéen mooy suñu borom tabaraka wa taala tudd googu ñu leen tuddee rek dana tax ñoom ñu tiit ba seeni fit naaw ñu ne subhanahu laysa fiina rabbuna seede nañu sellam moom suñu borom suñu borom melul ci ñun bu leen waxati loolu ngir seenu tiit wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffan bu keroogee nga xam ne doomu aadama yi ni ñu tëncaloo noonu ma waxee ne bootu bi jinne yi wër leen fukki sàppeeg ñaar malaayka yi ñëw wër leen fukki ñaar kenn ku ci nekk sa mbir doy la sëkk sëkk sëkk xalaatoo leneen waxuma la di jéema lenn lu dul loolu la ci borom mbiram dikkee mu tàmbalee atte jaam ñi keroogee ak sarax jëm rek laa ko wax sarax am na solo waaxu jëm ci foo xam ne da nga déglu lu jëm ci yàlla am na solo julli ñaar rakkaa ci njël am na solo am sa doom yar ko yar bu lislaam am na solo ab jullit ne yow ñëw sàkku ci yow xettaliku ci jaaxle nga jóg dox ak sa tànk ànd ak moom ba bërëb ba nga ko mën a dimbalee nga def ngir yàlla rekk tax te doo seet lu mu la jox am na solo keroog am yërmande ci jaam yi fii ñu nekk di dimbalante am na solo keroog keroogee ba téere yi tàmbalee wadd bu tàmbalee peese ji fi jaam yi keroogee jaam bu nekk siraat nekk ci sa kanam ñu gàcc ko ci jiganu nga xam ne kenn ci nekk ak sa leer nga dekkee ñii di ay yenant ak ñu demee ñoom seen leer mel na jant bi kenn ku ci nekk ñu sa leer gën a yànje na gën a gaaw a jéggee siraat ñii seeni leer mel ne weer fukki fan fukki guddee ñaar ñeent ñenn ñi seenu leer mel na lamp bu ñu taal ñii seenu leer mel na sondeel ñii seenu leer nekk ci seen baaraamu day tànk léeg-léeg mu ne xuy ñu jéggi ñaari jéego mu ne toloj ñu taxaw ñii duñu am lan dañuy bërëngu ci xaaxaam bi duñ laaj xaaxaam yéen xeer na mu ci rabb yi ci paaka yi ci puse yi di ci bërëngu ñii di ci raam ñii ci bopp ñii dañuy dekk am mbubb ak tubéy ak dàll mbaxana ñii dekk am mbubb ak tubéy ak dàll duñu am mbaxana dara du leen fegal tàngaayu jant bi ñii duñu am dàll dañuy dëgg ci ndagg bi ñii duñu am lu dul turki ak tubéy ñii am turki kese ñii am tubéy kese ñii ngeen bu ñuy takk xaaw pale rek seen ndigg bu keroogee ñu commencé teg seen tànk bu njëkk ci siraat safara wi di leen alawtiku ba gis koo xam ne day ñàpp yaram ngi di xottiku safara yi di ko xoyam bay taal karaw gi muy ñàpp safara yi di ko xoyam muy ñàpp ba jéggi siraat taxaw geesuwaat fi mu jaaroon sant yàlla cant koo xam ne bii xel musu koo xalaat ci àdduna musu la xam nan la ñuy sante noonu yàlla suñu borom yow mi ma musal ci lii mënuma laa sant keroogee bu xoolee nag kanamam seen kër yoo xam ne xel nit mënu koo jàpp ci àdduna ci aw meloom seen ay tool yu nekk ci diggante bi ak garab mu gis xet buy jóge ci kër boobu xet googu nga xam ne nit ki mu ngi ràggoon woppoon songoon jaaxle ba mel ne aw yoo xet googu bu ko xeeñee rek yaram di tàmbalee sax bu tàmbalee nuru nit borom yebal malaaka mu jàpp ci loxoom yóbbu ko ba ci kanam safara mu safara dal di muslu suñu borom tabaraka wa taala ànd ak tiit ak jaaxle ak jàq ñaan suñu borom ne ko lenn dong dong laa lay ñaan du ma ko ñaari mukk mukk ne ko li may ñaan la mu ne bu ma gisati safara naa ko naa a gisati ma gëmmee gis ko bu ma xoolee gis ko bu ma ko wanee gannaaw gis ko bu ma jàkkaarloo moom di ko ko bañ a gisati dong laa lay ñaan dutuma la ñaan leneen de ne ko waa baax na la loolu ñu jàpp ci loxoom wombat ko ba fa mu taxawoon di jàlloo kër gu rafet googale ak ak xet ga ak rafetaay ba mu ne suñu borom lenn dong laa ñaan mu ko lan mu ne ko ma dugg ci tool mi mu ne ah yaa a fen bu da nga ne woon doo ma ñaan dara mu ne ko bi yoon daal da nga ne sax dund na ma dugg ci tool bi bu duggee ci tool bi seen bunt yi ubbiku taxaw mu yàgg suñu borom leen dong dong dong naa la ñaan jàppoo ko bu muy dugg àjjana bu keroogee booba nag am na ñoo xam ne ñoom bu ñu agsi maanaam ñu ngay wadd ci safara wa gànn ko wadd nag safara yi nañu juróom-ñaari bunt la am jahannama laza xotama sair jahim saqar hawiya ni àjjana amee juróom-ñetti bunt safara yooyu képp koo xam ne rot nga ak fa nga toll ci siraat na nga tiime bunt boobee nga tiim te muy sa kër muy jahannama muy lala muy xatama muy sair muy saqar muy jaxim muy haawiya foofa ngay wax mooy sa wala maa ngi séddalee seen ngeen ko wa la xasbunallahu wa ni'mal wakiil ñooñu buñu jógee ci ñooñu dellu si ci gaa ñu dem àjjana nga xam ne yërmande suñu borom dëgg dëgg dëgg àjjana la nekk mais yërmande téeméer la ñu fab benn xaaj ko téeméer indi benn bi rek ci àdduna ci ne lépp luy yërëm lu mu doon ndey ji yërëm doom ji wala bàyyi ji wala lépp luy yërëm ci yërmande joojee ci xarit woowee ñu indi ci àdduna ci la la ca des lépp nag àjjana lañ ko féetale nga xam ne mboolem lu xel mun la xalaat ci xeetu rafetaay ak neexaay ak kéemtaane mu nga àjjana buñ la dee misaal àjjana di la wax ay lem ay poma ak yi nga xamoon ci àdduna dañoo bëgg rek nga xam ne lu neex la ko waaye buñ seetee lem googa wala sàngara sosa ak lem ji wala sàngara si bokkuñu lu dul tur wi waaye ñu doowuñu dara dara xel fu mu ko xalaat waaye àjjana li ñu neex neex neex nga xam ne gis suñu borom tabaraka wa taala ko nga xam ne waa àjjana buñ demoon ba ne leen yiir nañ leen seen digg ak seen borom bu ngeen ko gisati daañu muslu ci àjjana ni waa safara muslu ci safara ndax bëggali si seen borom tabaraka wa taala nag fii ci àdduna bii la nit ki fàggoo ci la koy sàkkoo ne borom nëppul maanaam adduna amul dara lu fi sax lépp mi ngi aju ci ittey nit ñi ak seeni góor waaye nit ki bu bëggee am lu baax mu baax ci xeet dara dara dara dara dara toog ba mu yàgg sax ne astafirullah azim wala nga ne alhamdulilah rabbil alamin yoonam bu ëllëgee doo ko naa ne ki nga xam ne bu yomal xeyaame buñ ko fangee day gumba buñ ko fangee day gumba mooy ki nga xam ne seetul dara waaye jullit bi war bu toll léegi ma dellu si bu ñu dajalee bopp kenn ku nekk bu ci kenn wut dara lu muy jëriñoo lu lépp yàlla tax ku mën loo mën ci adduna nga def boo amee sa xarit mu am doomam nga campagne ko ngir jënd yàlla dong bu fi ñu fi dara dara dara dara lu dul jubbanti xale yi yar leen yee leen jàngal leen rek loolu dong dong moo ci tax di sonn ngir jënd suñu borom tabaraka wa taala ñun ñëpp nag buñ ko bokkee def ko ëllëg yiw ga noo koy bokk ah Cheikh Umar Fuuti radiyallahu anhu dafay benn xadis benn sallallahu alayhi wa sallam muridun aalimun aw mutaallimun awi mustami'an aw kun muhibban li zeyi nekkal di aji xam wala nga di aji xamlu wala nga di aji déglu fa ñu jàngalee wala boo boo ci mënu ci yooyu yëpp leen nga sopp ñi xam ak ñi xamlu ndax suñu borom tabaraka wa taala nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax malaayika yi sax bu aji xam lu jublu fee dañ koy lalal seeni laax ngir bëgg ci moom ni ngay lalale sa mbubb wala sa mbaxane wala dara aji sant yoo xam ne yaa ngi koy won ne li nga def bëgg naa ci sa sot mat na amul loo ci war a dolli noonu la malaayka yi bëgg ci ciy jàng ak ciy jàng suñu borom lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ngëneelal aji xam ci aji xamul mu ngi mel ni weeru laylatul badr ni mu gën a leere biddéew yëpp dem ba ne aji xam bi moo ëpp tuyaaba moo gën jaamu ki xamul ki xamul mooy kan mooy ki nga xam ne diineem itteelu ko ba laajtewul ci julleem laajtewul na muy woore laajtewul na muy joxe asaka laajtewul na muy ajee laajtewul ci mbir diine lenn kon ki sonn ci yooyu ba xam ko donte xam-xamam nekkul lu gudd lu toll jullit bokk na ci borom borom xam-xami jullit ñi bu keroogee buñ leen dee woo daañu ko woo kon nag càggante la nit ki fexe ba nekk ci adduna bi di sonn di jëfandikoo xelam ba am këram defar ko am li muy war fexe ba am yére di dundal njabootam di def loolu lépp te mu la sonn ba fexe xam dara ci diineem dafa daal di bëgg a mel ne ki nga xam ne bu ëllëgee buñ ko fangee day gumba loolu ngir sàkku ngërëmal yàlla mu ne nanu ñaan yàlla dem ba ecole yi ñu sàkk si li ñuy wax ay cours d'adulte ay cours yoo xam ne dañ ci jàngal mag ñi nga xam ne dañu bëgg a fekk ji ba buñ duggee jàpp kaamil alxuraan mën koo jàng di ci jàngale itam ponki julli ak ponki koor ak ajak asakaal yi ci def yépp ak diggante xàq jullit ak morom ak na jullit war a dëkkee ci àdduna na war a nekk ci kaw ak na mu war a nekk ak morom mbokk jullitam mu jublu mu bëgg ci tam sax yeneen itam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne wax loolu ñu ko waxtaanee fii dana doy rek ñu woo leen ci ñëpp ñu dajale suñu bopp kenn ku ci nekk boo fi jógee boo amee sa xarit wala sa mbokk nga yëgal ko suñu jublu li tax ñu di ko def ndax yàlla yërëm ñu ndax jublu bi rek bu fekkee ne dëgg la ci ñun bu ñu koy wax rek suñu borom duñu bindal tuyaaba ji bu fekkee ne wërsëgale na mu mën gi ba nu sottal koy ci lay moo ci am nag day wolof nee na bala ñu ko def ne nañ ko wax daa daf ta mu taxawlu wala jéggal fekkee ne am nañu ay soxla waaw waaw ma ne ah, am am nañu proposé gouvernement yi sax waaye xëy na dafa ña- ñàkkul mbooloo bi ñu ci am ay laaj yu ñu war a ba tey ci waxtaan wi la li waral waxtaan wi daal moo di ci na mu gën a gàttee ko fasakoon ñëpp waaye li ma bëgg du bañ taxaw bu gunu mu gën taxaw yem ci dañu bëgg mu yokk ci yaatuwaay ak ci guddaay njëriñ li ëpp lépp ngir yàlla ñun ñëpp ñu dajale suñu bopp dimbalante ngir am lu baax ngir ñëpp am lu baax ngir mucc ci ëllëg xale yi yaru mucc ci yàq yàq yi jamono mucc ci dara di leen fëkk te loolu ñun moo war a taxaw rek takku fexe ko bu ñu ko defee yàlla dana dimbali li muy wax di ko di ko feddali ak di ko baamu mooy naan adduna dara sotti ci nit ki lépp ci ay sababu nit ki war a defal bopp lépp ni mu war a ni muy fexee lu ko dundal noonu la war a jéem fexe lu ko jubal bu fekkee ne mu ngi dem di fexe lu ko dundal te fexewul lu ko jubal bu ñu layoo moom yey ko kon ñu ci lu laaj yi laaj yi lu ne mën na mën na ëmb lu nekk mën na ëmb lii tax muy waxtaan mbirum jàng bi ak li mu ci bëgg mënoon na itam loo xam ne day xelmal loolu ci sonn jëm ci lu baax ou na itam loo xam ne day tax xelmal loo xam-xam ndax jàng moom du wéy ñu ne nag di ila lax bi la ñuy wax li ko tàmm ca dër sa bopp ba nga dee liir ñu tëral fi fa la tàmbalee ba keroog bi ngay dugg bàmmeel kon du ndax benn masala boo xam rek ki fas ko yéene jëfe donte jëfe woo ko it tuyaabaam mu ëpp fanaanee julli ba biir set nga yendoo koor ba ngoon jot nga ndox mel ni masala moo xam lu xam ko ngir yàlla moo ko ëpp doole kon nag ñu déglu laaj yi du ci tuuti te xëy na seen jamono yaatuwul ñu bañ leen a sonal bu ko leen a jéggal ci am soxla nga doxi ko ko taala ñu déglu ko laaj yi laaj bi moom damay def ak proposition maanaam dafa am xalaat bu ngay def moo dina dama gis ne eh, suñu waxee noonu nañ laaj li ma jàpp mooy nit ñi seen diine la ñuy laaj te ci ni ma déggee ni sëriñ bi waxee dañuy seet ah, école bi nan lañ koy organiser ba gën ko jëmale kanam gën ko doxal surtout yarub l'islam boobu mu wax te mu xaw a manqué lool léegi buñ seetee man toujours dama koy wax su ma wéetee sama mbokk ñuy jàng diine ñuy jàng arab damay wax ne suñ demee ci bi ñu ci gën xale yi ci gën a yaru mooy ñuy jàng ñi ci gën a yaree ko gën cee ñàkk teggin mooy ñuy jàng arab dëgg la nag moom dëgg yàlla parce que bari na lool bopp ma ni kon buñ ci a yaru diine boobu moom la ni moom la ciy dugal moom la bëgg ñu gën ko fonk gën koo yittee ñu doon jàng la ñu yittee nañu yaru diine waaye xale yi ci seen bopp amuñu soxla parents yi tam jàpp ñu ci woon ndax li ñu lay jàngal fii ci école bi li ci baree bari soo demee ci kër ga safaan ba ngay gis na ni ma gis ni ma gis moo ñu ñu ñu tër tër boo xam ne bi ci la ñuy mën a amale loolu maanaam ñu proposé comme amoon na si bureau parent d'élève lii damaa defe ne dafa war a weesu bureau parent d'élève léegi maanaam moom moom ci boppam mu seet ak ñi nga xam ne ñu ne ñu ci ñu ko ci mën a jàppale la ñu nose dem def espèce ab organisation ab commission lay doon wala lool boo xam ne bi la ñooy tër ak xalaat loolu mu wax ni moom la bëgg ñu yóbbu ko école bi nan la ñuy ba àggale ko fa waaye su fekkente ne damaa gis ne su fekkente ne ñu ëpp ci moom dañuy daal di tàmbali laaj seen bitu diine ndax sëriñ saam lañ fekk tamit am te tey jii defe naa ni ñëwul fii pour conférence pour ñu waxtaan suñu mbiru diine dafa ñëw pour ñu seet école bi nan lañ koy gën a jëmee kanam yaru diine boobu ñu wax nan lañ ko ci mën a gën a defe ba gën a yee xale yi gën cee gën cee yow seen bopp moo defe na nag kon euh, wut ak commission wala lu demee noonu daal kër ab kër boo xam ne bi léegi mooy féetewoo doxal loolu ndax bu mbooloo mën a ñu tànn ay nit ñu def ko jéem a seet nu ñuy doxale loolu moo gën a euh, pratique moo gën a noppale itam day tax itam duñ ci yenn ndax suñu ci duggee ci laaj moom la ñuy yem incha allah loolu wax masla mooy li am tam ñu waxoon rek ne wala dafa ne bala ñu ne nañ ko def wax du nekk ñu ko seq dañuy seqal boole li nga xam ne rek nag mooy baax bi mooy li ma ci war a wax mooy li ma tàmbaloon wax yoo xam ne wax yi dafa gudd ba fa ma ko bëggoon fas ma ko moo di boo gisee li waxoon ci Amérique ak réew yooyu yëpp gën a jàngalee yar dañ jàngale ci yi te ñi koy jàngale melowoo wuñ ko boo gisee mag ñu baax ñu fi ne woon li tax ñi ñu yaroon yaru seen jëmm rek di leen xool nañuy école loolu ci boppam moo leen njëkk nit ki ci boppam bu melowoo melowa bu la ko waxee bu la ko waxul woon sax da nga ko gis te bu yàggee da nga ko nuru ndax lu yàgg ci njaw da nga ko daal di mujj meloo day daje yow ci école bi wax la ko génn ca boo dajee moom dara du ko ca niral nga xam ne mu leer na la gëmu ca dara loolu moo tax élèves yi dañ koy jàng rek di passé seen examen waaye bu fi loolu jeex man ñetti kilifa yi nag ñoom dañoo meloo woon meloo ba noppi ñu di ko gis ci ñoom ba noppi ñu di ko digle nekk ca itam ci noonu la ñuy créer milieu boo xam ne milieu bépp day yare ni nga xamee ne ku dugg ci géej tooy ku yàgg ca milieu ba rek daal di mel na ca ne loolu nii sëñ Modou Lo wax buñ fi jógee commission bu ñuy tànn fekk na ku dem sa kër da seet yow sa bopp seetantal dajale say xalaat ba suñu méthode maanaam façon jëfin woo xam ne nii boo ko ko jëfee dana rafet boo ko defee bu ñu dajee kenn ku ci nekk la nga xalaat nga wax ko daañu mën a tànn ci biir tànn ci lii tànn ci lii maanaam xeetu doxalin boo xam ne daañu ko mën a jëfee ndax mbir moom mbirum jullit dong la tiijaan yeeg murit yeeg xaadir yeeg laayeen yeeg ñépp a ko bokk moo di lislaam lislaam xam sa diine yaru yaru diine loolu dong moo nu boole mooy lépp nag dara génn ko daa xam ne ci def yépp mu ngi mel ay jaww ji ñuy bokk nekk ci tool ñii di doon ñii di doon ñii di doon ñii bëgg rek mbay bi yaatu rek la waaye ñëpp benn la bokk ndey bàyyi yépp yàlla ak yonent bi rek alquran ak hadis mooy lépp kon nag ñun jullit ñi benn lañ daje di xalaat ngir bëgg a jubal ngir bëgg a yare ye ngir bëgg a mucc ëllëg musle amul dara lu ko féete kaw amul dara ko gën a am solo doon na wax biig rek ne képp ku ñu woo nga am xel da ngay seet li ñu li nga xam ne ci lañ lay woo am na njëriñ wala amul njëriñ dëgg la wala du dëgg ay caaxaan la wala du caaxaan xola wala adduna la wala lu mu doon yow sa bopp nga moom jëm boo seetee loolu da nga xam ndax jar na ko wala jëf ko buñ fi jógee kenn ku nekk xalaat ñu war a liggéeyee ko defee buñ amee ay nit dañuy wax assemblée générale ñu dajee sottante xalaat tànn ay nit ñoo xam ne ñoo cay tàmbali di ko def waaye nu bàyyi xel rek li mu njëkkoon wax moo di ne aw melo kii jàngale kii yare na amul melo melo wu rek noonu la ñu léegi xale yi yàqu bu yàgg yàqu bu yàqu goo xam ne gii gu gu dog la déedéet da fekk ne bon yi ñu baax yi sax kenn daf leen waxul dara rek mag sax nag bu kenn dul wax dara mukk bu gàttee xel dana mel neneen waxuma ah, buñu leen ne nag ku nekk ci yéen ak sàmm la daañu ko laaj ëllëg la mu sàmmoon nanu góorgóorlu tàmbalee ci suñu kër suñu boo gisee xale yi naqaree yar moo di yow boo yaree sa doom yi bu duggee mbedd mi mi ngi ciy lajee ñoo xam xale yoo xam ne dañuy dëkk seen waajur yoruñu seen i doom boo defee ñu dal leen di yàqaat loo yendoo gas loo dañuy suul ko doom bañ la xam ci am waaye bu fekkee ne sa doom yar ittéel la doonee mënatuma ko da def rek ndax sa waru ndax ngir yàlla atum caa sonn bu baax rek gën a baax bu kenn ku nekk yar rek kon fa ñuy daje ñu leen fay yar duñu sonn duñu sonn ñu fas yéene kon léegi boole jàngale ak yaa ngi tàmbalee ci xamal ko lu baax li ba mu xam ne lii mooy lu baax ak la muy jëriñ xam moom lañ léegi xale yi yàqu nañu bu yàgg yàqu boo xam ne bii bu ndog la déedéet da fekk ne bonul yi ñu baaxoo yi sax kenn daf leen waxul dara rek ndax sax na bu kenn di wax dara mukk bu gàttee xel dana mel neneen ko mala xale ah buñu leen ne nag képp ku nekk ci yéen ak sàmm la daanaka laaj ëllëg la mu sàmmoon nañu góorgóorlu tàmbalee ci suñu kër suñu njaboot boo gisee xale yu naqaree yar moo di yow boo yaree sa doom bu duggee mbedd mi ñu ngi ciy dajee ñoo xam xale yoo xam ne fa ñu dëkk seen waajur yoruñu seen doom boo defee ñu dal leen di yàqaat loo yendoo nga loo dañu suul ko doom dañ la fa def ci am waaye ku nekk góorgóorlu nga yar sa doom yar itteel la doone mënatuma ko da ngay def rek ndax sa waru ngir yàlla ak ñu caa sonn sa fiiri baax rek gën a baax bu kenn ku nekk yaree ko kon fa ñuy daje ñu fay yar duñu sonn kon baax rek gën a baax bu ko kon fa ñuy daje ñu fay yar duñu sonn duñu sonn ñu fas yéene kon léegi boole jàngale ak yar te yar ngi tàmbalee ci yeete xamal ko lu baax li mu xam ne lii mooy lu baax ak la muy jëriñ xamal ko lu bon li ak la mu koy indi bu ko defee dana ko jéem a andi ko ba doomu aadama dee doomu aadama ba léegi dañ ñu wax ci mbirum yar waaye nag dañuy gis na ñu néew ñoo ci am na jaax maanaam ñoo ci réussir lu tax ñu réussir ñëpp mooy ñi nga xam ne dañoo amu melo dañoo yaru tey yare waaye ku yaruwul bu yaree te mu yar bu yar nit ki bu demee ba am complex doomam jàpp na ne doomam ko gën a xam wala moo ko wala moo def naan naan di ko lay seytaan yi naan jamono wéy na xamul jamono noo xam suñu def yëpp dara du ci dëgg dara du ci dëgg dégg jant bi fu mu daan fenk lay fenk di soye fu mu daan soye nit ñi fi ne woon ba ba adduna sosoo ba léegi ñoo fi ne te ñoo fi ne ba faw ba ba ba adduna saa di taxaw kon nag nit ñi lu baax li li baaxoon démb mooy baax ba faw li baroon démb mooy bon ba faw adduna def buñ àndoon di def lu bon du tax mu baax mukk du tax mu baax mukk du tax mu baax mukk nit ki nag bu seetee ba xam li baax na am fu lay bopp ak faydaam bu mu complexe bu kenn mën a ñu baale ci loo xam ne nii si bu kenn ku ci nekk da ngay wéet ak sam pax kenn ku ci nekk da nga ñetti sa kan moo xam ne kenn du la fa fekk buñ doon mbugal ñu yàlla dugal ñëpp doo leen yëg yow sa mbugalu bopp ngay yëg buñ la dee xéwal it ñu def seen i xéwal reer da nit ñay reer seen kër du la jël dara ci sa biir bu fekkee ne reeru loolu da ngay xiif reer moom la ñu yëpp demee kon li gën a takku ñun ñëpp nañ takku fas yéenee góorgóorlu liggéeyal yàlla ci loolu am na njëriñ ci suñu xalaat ak suñu jëf jubbanti jaaj ji koo xam ne bu ëllëgee da ngeen di layoo kat daf naa bàyyi xel léegi te ku nekk da nga layoo sa doom bis baax ba ma juddoo yaa ngi tàmbalee ba ma juddoo yi tax su doonu baax da ko layoo bu la yeyee baax ci yow tax yaruloo ma yarul islam yooyu yëpp gannaaw dangeen ngeen koy layoo fexeel ba saw lay bañ a dagg léegi fexeel ba bu lay dox kon nag ku lay woo ci ne ñëwal ci lii nga xam ne bu ëllëgee kat mooy tax nga amul lay bir te bu la yàlla defalee najaax mooy tax sa texe yokku sa daraja yokku yow nga xam sa njaboot mucc nga mucc ba delloosee sa xel nga xam ne jar na ko jar na ko xale yi duñ leen ragal dañ leen wax dëgg dañ leen wax dëgg nit boo ko dee jox añ di ko jox reer di ko fàttali yére boo ne mëna loo ko dara jubul jox ko fu muy dëkk muy tëdd ba noppi nga ne ko dara wala moom a gën a yow wala moom a gën a jamono man de waxu bu ko defee li ñuy wax démission da ngaa sa rek nga bëcc wax loolu te bu ëllëgee daañu la ko laaj te bu keroog ko yërëm ko yërëm li koy yar li koy yeex mu koy jox jikkoy lislaam ak melow lislaam léegi fii dañ doon waxtaan rek naa ñu wax sensibilisation naatal ci xol yi ak ñu mu amee solo li muy jëriñ ak buñ fi jógee bu mu dem rek fàtte ko kenn ku nekk na xalaat ci nan war a jëfandikoo muy xaleel muy mag xaleel day baax mag di baax xaleel ak mag ñëpp ku war a baax rek dangay baax ki nga xam ne fasul yéene baax muy xaleel ak muy mag du baax mukk isa alayhi salaatu wasalaam ci dértu ba la waxee ibrahima ba mu dee xale bu tuuti lay seet boroomam gis biddiw bi ne kii ndax mooy sama borom biddiw bi suux mu ne ak ah, kuy suux de du sama borom ba weer bi mu ne kii a leer moo suux mu ne ak ah, kuy suux daal mënu la nekk yàlla yàlla daal bu réer ak a feeñ jant bi sax mu ne waaw kii gën a rëy nag gën a leer kii daal mooy yàlla jant bi sax mu dal di balu suñu borom ne ñi nga xam ne sama borom bi jaam lañ ma diggante ak yàlla yàlla na ma ko yàlla dal tey xale bu tuuti wala xadaat naa ibrahima rusula min kon xalel ak mag ñëpp ko ku baax baax nga kii nekk ca mbooy ga ma nga ca mbooy ga te ca yoon nga rek mu ngi jaar ci yoon kon kenn ku nekk nga góor góor liggéey na jaar warugar la wu ñu yàlla teg bu ñu ko defee yàlla man nañu dimbali ba ñu réussir yeneen bët yëpp euh, roy nu bu ko defee tuyaa ba dëkk yëpp am daf nuy fekk fi man sànna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah képp ku xotti yoon wu rafet yoon woowu nga xotti tuyaabaam am nga ko keneen ku jaar te yoon woowu yi wala bu xotti yoon wu nu mel ngir roy la tuyaabaam daf lay fekk kon def lu baax am na solo ñu génn ci waat xam ne am na lu tax ñun ak na sonn xale yi sonn ñu ci lu ko ëpp njëriñ bu fekkee ne xale bi ñu ngi koy yar ci école bi di ko yee bu demee ci kër ga waajuram di ko digal am lu mu koy tere waaye xale yi bi nga xam ne fi ba ñu demee ba amatuñu lu ñuy ragal fu waaye bëgg dem dem ko lu waaye bëgg a dem ko foo jaar ba yàlla boo gis bu takkusaanee ay xale yu football rek bu ñu jógee ci football ñu ngi ci déglu musique rek loolu lépp dañ leen a seetaan ba ñu àgg ci muy yàqu-yàqu boo xam ne du leen bàyyi nag ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne jëf nga bàkkaar wala lu dul noonu dana def ak taax ci sa xol boo xam ne du far ba ilaa yawmi diini du far bi mooy bu fekkee ne jëf nga lu baax ba mu raaf itam bu fekkoo jëf joojee nga jëf bu fekkoo ne jëfoon nga ko te fekk jëfuloo gàkk boobee dana gën a set loolu lay teg kon ka nga yemaloon xol nga jëf jëf lu ñaaw ji gannaaw bi nga dellu ci di jëf lu baax moom it muy jëf lu baax rawe na la loolee nga doon far moom muy yokk yow ngay far ku bëgg a dellu fa nga newoon àgg fa nga àggoon moom muy wéy dootoo ko def mu dafa taxaw football tubaab yi nax nañu ci ba yàq suñu bopp fexe nañu ba féréw li ñu li may faral di wax naan dañoo xam te ñoragunu waa sowu ñoom dañoo ñor ba xam ñun nag ñorunu ñu xamal nu mooy lii tubaab bi wax le mauvais côté du développement ñoom dañoo développé ba àgg ci yàqutel développement ñun nag développé bu ñu amaguñu dara ñu daal di yàqu xaat xale yëpp seen bopp lu ci ne toog football foket ñu ngi naan sama bookaande ngeen xamul musique bi fu ñu toll ñu ngi déglu ay enregistrement da nga nekk seen bopp te kenn mënu ko ci génne mukk fu ñu toll ñu ngi foo romb ñu dóor la bal foo romb ñu dóor la bal nga defee ne waajur yi amuñu ci musiba mu am nañ ci ndax ñoo leen seetaan yow nga dem ba nga féex rek nga dem rek ba nga féex bu seet ko mu jëm xaw sa yoon ñëw si noonu rek la mën a demee noonu rek la mën a demee nit ki daal xale bi daal jéem ma ko yar jéem ma am garab jël naan bu ma seet ne bu ma xëyee huit heures jot damay liggéeyi bala may wàcc midi bu dee koo xam ne kii day diglu rajo bëgg diglu rajo jàng ay journal bëgg a noppalu añ ci subaar jot nga julli bëgg a gonte fi bu ngoonee ñuy jaar ci ay grand place ñuy jaar ku nekk boo ñibbisee sa kër bëgg a bu la xale bi bëggee sa xel nga dàq ko kañ nga koy yar nga koy yee kañ ngay waxtaan ak mu def fossé ci seen diggante sa diggante xale bi ba nga xam ne dañuy mel ne dañoo ragalante boo ko wax dara mukk da ngeen di rombante ba faaw ah, bu keroog laajee li nga sàmmoon day looy wax la xam looy wax doole dara bu keroog looy wax li nga sàmmoon nan nga ko sàmmee sama yoon newul ci moom donc dama wax muy dëgg de sama yoon newul woon ci moom sàmmuma ko woon newoon nga mën naa ko sàmm waaye sàmmuma ko woon nga dem nag ba xale bi far teg la tànk bu ko yàlla joxe situation bu la teg fenn ndax xam ne ne doo def dara moom itam du doon nitu dara boo amee adduna yi du doon nitu dara nitu dara ak ku dul nitu dara ñu daal di béréb bi ñu nekk daal di nekk millier ku fa juddoo yàlla ko mel mel doo doon nitu dara ñu seetaat suñu xel dellu si waat bu demee kenn ku nekk fexe xam loo def ngir yàlla yàlla dimbali la asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw ba tey euh, ci loolu école bi moom ñu wax leen ko ngeen ñu baale ci soog dem mu ngi tegu ci ay loxo yu wóor soog a yàlla ki fi nekkoon nga xam ne sos moo gën a jafe mu sos ko ci jaar ñi ko sëñ Fall waxee dara taxul lu ngir yàlla ak yonent bi di ci jàngal ay doomi jullit ba am ay résultats yu wér école bi bii école loo bee sëñ mbay sotti nañu Louga may nañu Louga loo xam ne ndam la loo xam ne bu fekkoon ne am nañ ci soxla daañu xam ne yàlla defal ñu leen mu rëy moo di fu ñu dem bu ñu nee wàllu njàng ci njàngum arab njàngum islam yàlla def ñuy féete kaw loolu doy na waaye seet ñu ko sax seen yoon ñëw ci jéem ñu ko am seen dem daal na dem rek jàngi ñu noppi ko gis noppi ko waaye nag am na solo de ku ko seetat xam ne am na solo danaa yàlla nag def nañu loolu buñ demee ba am jamono ñu bëgg koo yokk bëgg koo réer njëriñ li gën a yaatu nit ñi gën a jëriñu sant yàlla te ñaan loolu sotti rek mooy li nga xam ne mooy li ñu war eh, buñ ko wax rek nag génn ci ñu ko def suñu xel def ko suñu xol te tàmbali koy dee jëf yu baax lu mu tuuti tuuti mooy tax doo tàyyeel ndax boo dee seen jëf ju mag rek yaa ngi nekk ay jamono yoo ko ma a yaa ngi nekk yoo ko mën yaa ngi nekk ay moyens yoo ko mën a waaye bu fekkee ne li ma tollool lu mu fi ma toll naa ko fi def yàggee da ngay dal da ngay def rek ba xaw kon dootoo waxat ci ngay nekk ba def lu rëy ñëw nga mën ko def ko dal baax noonu la ñu fi ñu ku nekk na tàmbali bu mu xeeb dara luy jëf ndax nee ñu lu baax bu ca xeeb dara ndax jëf yéen yóbbu yéen yóbbu àjjana xamuloo jum ci nekk kon lépp ngay def lu mu tuuti ak lu mu bari nit bu ca xeeb kenn ndax xaritu yàlla mi ngi mu nëbbu ci biir nit ñi kon ki ngay doyadi xamuloo da nga rajante muy xaritu yàlla wala déet jëf lu bon bu ca xeeb dara ndax xamuloo jëf ji nga xam ne moo lay mooy waral sa texee di la qadarallah wala samaha xamuloo jam jëf ci la te kon boo dee am yooy xeeb di ko jëf naan du wàññi dara mën nga daje jëf jooju lu ma ko wax bu la kon wala nit bu ca xeeb kenn jëf lu baax bu ca xeeb kenn jëf lu bon bu ca xeeb dara na nga mooyee nit lépp li amoon solo wax nañ ko ba noppi ñu jéggal leen ñu ngeen jéggal ñu ngeen jëm wax lay ba beneen jamono ci li am solo daal mooy li ñu wax na ko ñëpp nañ ko jàpp ci jéem ko jëfe ci wax ko ci loolu rek la nekk salaamaaleykum waaw kon na xanaa waaw sëriñ bi ñaanal na ko nañu koy jóge bu nekk mu toog na ko toog te taxaw ko loxo bismillah صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب وتلك حجتنا اتيناها اجراء على قومه نرفع درجات من نشاء وحكيم عليم ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وايوب وموسى وهارون وكذلك المحسنين وزكريا او يحيى وعيسى والياس كل من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ويوسف ومن فضلنا على العالمين ومن ابائهم وذريتهم واخوانهم وسلمنا وهديناهم الى صراط مستقيم ذلك فضل الله يهدي به ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي بالايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا رد في ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم يا من لست بعيد كنا نبيه ولا بقاتل كنا نبيه ولا بن اجل كنا ولا بن اجل كنا laa tadut lana fi maqaamina haada darban illa xafartu wala maradan illa shafita wala xaajat min xawaaiji dunia wala axirati illa qadaytaha wala aduwan illa ahliku allahuma laa tasali dunia akbaraha mina wala ablaxat mina fa innaka taqdi wala yuqda alayka وافتح لنا كل باب كنت فاتحه وافتح به من الخيرات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ثم بنا بها من جميع الاهوال ولا فقر تقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السوء وتكفر لنا بها انك اعلى الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات الى النبي اللهم صل على سيدنا محمد بن الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره اللهم صل على سيدنا محمد صلاتك على الحل بالتقوى والفرج بالكرب وتنال به الرخاء وحسن الخواتم والكفر اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على محمد مولانا اللهم صل على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك نبينا وعلى اله وصحبه وسلم لقدر اعظم صالح في كل وقت عندك لك قدرة ادناك الاخره mucc addunaak alaxira jàmm addunaak alaxira texe addunaak alaxira aajo bi faju am mbir mi jëpp jaay si bi di jur alam suuf sallallahu taala alayhi wa alihi